aljumaa di àttey jullit aljumaa gisoon nañ bi awnillahi wa minnatihi waxtu yi nga xam ne mooy waxtu àjjuma ban waxtu lay tàmbalee ndax mën na tàmbalee avant zawal wala il faut zawal jot muy heure tisbaar normal bi ñu xam wala mën nañ ko julli avant gisoon nañu wuute boroom xam-xam yi entre waa jumhur ci xanafiya yi naka noonu euh, shaafi'i malikiya yi shaafi'iya yi ak xana ak ñoom ñu bokk lu ñu wax ak seen différence ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom ñi nga xamante ne ni dañu gisoon ne loolu mën naa nekk gisoon nañu nag li ñu gisoon ne li mooy li gën dëgër mooy ne ñaar yit mën naa nekk waaye di ko def nag eh, laata après zawal loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a yey bu dee nag ku ko def avant it baax na ndax dalil yi koy wane ginnaaw gisoon nañ li jëmoon ci wàllu sangu sangu set laata dem àjjuma gisoon nañ na waxu jumhur ci madahibul arbaa yi ñooy li ginoon a noot contrairement ak benn riwaay buñ jële ci imaam ahmad ak waxu zahiriya yi ne woon loolu dafa war gisoon nañ ne lale mooy li ginoon dëgër gisoon nañ tamit que ne nit bu amee janaaba ci bésu àjjuma man na euh, def indiraaj bi mooy jël comme mu am janaaba ñu war julli par exemple une heure moom mu am janaaba ay midi euh, man na sangu benn sangu rek lay sangu yéene waale ci lële muy indiraaj dina mën a nekk foofu loolu lépp gisoon nañ ko tey nag ñu ne woon xam naa dañuy gën a gaaw tey bañ a gën yàgg comme sa ñu jeexal ko insha allah li jëm ci wàllu àttey euh, euh, ajjuma ginnaaw ko nu bi ñu gisee yooyu léegi mu dese ñu lan mu dese ñu léegi gis nañ waxtu yi gis nañ ne farata la ci képp koo xam ne amoo ngant te bokkul tamit ci ñi ko dispensé comme jigéen ñeeg gone yi ngànt nag waxoon nañ ko dama doon liggéey du ngànt sama boulot bee tax loolu noonu waxoon nañ ko ba ñuy wax ca ëllëgu Isra wal Mi'raj walillahi alhamdu wal minna léegi mu desañu kon mu des li jëm nag ci wàllu àjjuma gi ci boppam muy sopp nañu bésu àjjuma nit ki teel a jóge këram daldi agsi daldi bu mu fay jóge nag ah mu daldi laal li nga xamante ne nii mooy parfum parfum wu xeeñ neex waaye ginnaaw bi nga xamante ne sangu bi waxoon nañ la moo gën même bu dul farata loolu mooy li nga xamante ni moo gën comme ni nga xamante ne moom la Seydina Salman radiyallahu taala anhu wa ardaahu waxe qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi laa yaghtasilu laa yaghtasilu laa yaghtasilu rajulu yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudhinu min duhnihi wa yamassu min tiibihi min tiibi baytihi thumma yakhruju falaa yafruqu bayna ithnayn summa yusalli maa kataba lahu summa yansutu idaa takallama alimaam illaa gufira lahu maa baynahu wa bayna juma wa aljumaati luxra loolu imaam al buxaari raximahullah daal dina koy solo kon seydina salmaan radiyallahu taala anhu wa ardaahu kon mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi seydina salmaan al farisi radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane laa yaxtasilu du sangu rajulun benn waay yawmal jumu'ati bisu àjjuma wa yatataharu mu daldi laablu mastataa lu mu man min turin wa yaddahinu pas wa yaddahinu wa yaddahinu voilà mastataa lu mu man min turin ci laablu wa yaddahinu mu daldi mooy diw bopp bi karaw gi min duhnihi ci diwam mooy diw ko waajal ko defar karaw gi rafetal ko mooy di ko waajal toppatoo karaw gi diw ko aw walla boo ki yamassu mu daal di laal min tibi baytihi ci parfum wu seen mooy waa këram summa ginnaaw gi yaxruju mu génn fala yufarriqu bayna isnayn mooy du nekk euh, fekk nit ñi toog dugg si ci jàkka ji di jéggi ndox nit ñi non non du ko def mooy bu ñëwee du ñëw di janaat xam nga léeg gis ko ci jàkka yi mais loolu nag li ciy dimbali nit ñi mooy ñi njëkk ñëw dañoo war di nag bu ay place nee ci kanam ñu daal di fay dem waaye boo ñëwee bàyyi place yi des ca kanam wala ni ngeen tooge baaxul nit ñi ñëw boobu yow yaa leen pousser ci ñu jéggil say taxattër riqaab di jéggi seen ndodd bi di leen kii di romb loolu yéen a ko def bu doon ku ñëw dafa waroon a toog normal léegi waa ji ñëw di jéeg di ndodd nit ñi ah ñooñu nag dañ koy tere moo tax mooy ne mu ñëwee du daal di lor kenn wala yufarriqu bayna ithnayn illaa summa boog yusalli mu julli maa kutiba li nga xam ne moom lañ mooy mu duggee julli ñaari ràkka comme ni nga xamante ne boo duggee àjjuma boo wala boo duggee ci jàkk summa yunsitu ginnaaw gi mu daal di déglu ida takallama imaam bu imaam bi waxee di xutba illaa lulul xufira lahu dinañu ko jéggal maa lahu maa baynahu wa bayna al jumuati l oxra lu dul ne dinañu ko jéggal diggante àjjuma boobu noonu mu ñëw ak àjjuma gi nga xam ne mooy geneenuk àjjuma loolu yépp di li nga xamante ni sopp nañ ko nit ki buy dem àjjuma ba léegi duggaguñu ci julli gi mooy wax nañu boo xamee heure yi yooyu ak sangu bi léegi nag mu des booy dem wax nañ la laal li nga xamante ni mooy parfum wu ak ñi nga xam ne noonu la ko xadiisu Seydina Salman bi waxe noonu waaye tamit bokk na tamit ci nga xamante ne dañ koo sopp yii nii yëpp nag ku mel ni imaam Ibn al-Qayyim rahimahullah moom indi ci Zaadul Ma'aad 33 mbir yoo xamante ni nii ay ngëneel yoo xamante ni yu am ci bésu àjjuma indiwaale na ci yii nii euh, muy yii nii ñuy gis nii yii ñuy wax nii indiwaale na bokk na ci li ñu sopp bala ngay dem àjjuma mooy nga daldi soccu soccu dafa bokk ci li nga xamante ni nii dañu ko sopp euh, comme ni nga xamante ne nii noonu la ko xadiis Seydina Abu Sa'id al-Xudri radiyallahu ta'ala anhu bi ñu waxoon ne ci jotaay bee weesu ghuslu yawmul jumaa waajibun ala kulli muhtalim ci boobu am na suytu xadiis boobu wa an yastanna wa an yamassa tiiban in wajad mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne sangu bésu àjjuma dafa war ci képp koo xam ne ku majeur la waaye wa an yastanna mu daal di soccu wa an yamassa tiiban mu daal di laal parfum in wajada bu dee trouvé na ko waaye naka noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li waxoon ci xadiis boobu ne woon lawlaa xadiis boobu nekk ci saxiixayni lawlaa an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis siwaaki maa kulli salaa mu ne budul woon ne dama baña budul budul wo budul woon ne dama doon bañ teg coono sama xeet wi de konoonte kon dinaa leen digal ñuy socc ak julli bu nekk am na boo xam ne laata maa kulli salaatin ak laata ñuy julli julli bu nekk mooy ñu daldi ciy soccu laata ñuy julli te julli àjjuma julli la bokk na tamit ci ñu sopp ba léegi ci waa ji nga xam ne day dem di julli yi mu daldi sol yéere yi nga xam ne yi mu gën rafet ci ay yéere mooy mu tànn loo xam ne yi dàq ci ay yéereem mu daldi koy sol comme li yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci xadiis Seydina Abu Hurayra naka noon seydna abu sa'id al-xudri radiyallahu taala anhuma ñoom daal dinañ koy solo eh, mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane man ightasala yawma al-jumu'a wa laysa min ahsani wa labisa min ahsani thiyaabihi wa massa min tiibi ahlihi in kaana indahu thumma ata al-jumu'a kaanat kafaaratun laha lima baynaha wa bayna jum'atihi allati qablaha yonent bi alayhi dana képp koo xam ne sangu na bésu àjjuma mu daldi sol yéere yi dàq ci min ci li dàq min ahsani thiyaabi li dàq ci ay laal parfum ñëw àjjuma am lu mu ci teg ne kooku dina am loolu dina nekk kafaaraam li kafaara ay li nga xam ne mooy diggante bàkkaar yim def diggante àjjuma jooju ba àjjuma ji nga xam ne moo ko jiitu woon te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nañu ne yére yi ci gën mooy yu weex li nga xamante ne moom la waxoon ne ilbasu ilbi ilbasu minas siyaabi albiyad sol leen ci yére yu weex fa innaha xayru siyaabikum ne loolu mooy li nga xam ne moo gën ci seen yére yi wa kaffinu fiha mawtaakum da ngeen ci eh, suul seen ñi génn àddina moo tax ñu leen di perkal lu weex loolu imaam Abu Dawud ak imaam Tirmidhi ak an-Nasa'i ak Ibn Maaja ak imaam Ahmad al xamsa ñoom daal nañ koy solo kon loolu gis nañ ne bokk na ci nga xam ne dañu ko sopp lool nit ki def ko beneen bi moo waxoon nañ ko sangu beek yii nii yëpp da gis ni pour waajal fa nga jëm noo seulement xam ne yow la ngay dem fa ci sa boroom nga jëm waaye tamit nga xam ne ña ngi fay dajeel say mbokk jullit bu leen lor comme niñ ko gisa ci li taxoon yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di woon digle euh, àjjuma nit ñi di sangu comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ci xadiisu yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne kaana nnaasu mahanata anfusihim wa kaanu idaa raaxuu ila aljumuca raaxuu ila hay'atihim fa qiila lahum law igtasaltum mu ne nit ñi dañoo nekkoon doon liggéeyal seen bopp di sonn ci seen liggéey yi saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum seen tàndarma yeeg seen jur yeeg yooyu mu ne nag buñ masoon a ñëw nag àjjuma di julli si ci jàkka ji dañuy ñëw ak noonu noonu seen tenue de travail liñ doon liggéey ñu ne leen nag ah aka neexoon nag ngeen daal sangu kon loolu nga gis ne lu am solo la loo xam ne dañu koy euh, digle euh, léegi waa ji bu agsee mooy ne premièrement dañu naan nit ki bu teel a ñëw moo gën ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme xadis boobu yi waxoon nañ ko tamit ci bii weesu imaamuna Maalik soloo na ko ak mu ngi saxiixay mooy ne sopp nañu àjjuma nit ki teel a dem liñ naan ak tabkiir teel dem ilal masa ilal masaajidi wala ilal masjidi ba pare boo teelee ñëw bul dugg ci jàkka ji nekk ca gannaaw man nit ñi xaw ma man daal iblis jaaxal na ma mooy da ngay gis ñu jàmbaare teel a bàyyi seeni yitte ñëw ci jàkka ji au lieu ñu ne ñun man moom ci sàppe bu njëkk bi laa jëm moom jege imaam bi ndax yonent bi alayhi salaatu nee na yéen bu ngeen xamoon li ci sàppe bu njëkk bi bu ngeen xamoon li ci noddu ak sàppe bu njëkk bi non mooy sàppe bu njëkk bi moom da ngeen tegoo bant ne léegi comme que ñun ñépp a ñëw bëgg nekk ci kanam jàkk ji ñu ñëw ñëpp nañu def tiiroo tirage ku nekk di bind turam def ko ci këyit gu ndaw lëmas ko dugal ko ci benn kii taxaw ci buntu jàkka ji woo benn gone ne ko kaay dugalal sa loxo ngay génne par benn benn koo génne bu dee ci kanam cinquante place la cinquante yoo njëkk a jël ñoo ñoo fay taxaw ñeneen ñi nag jàll ca gannaaw mu ne bu ngeen xamoon lool ngeen di def waaye yaa subhaanallah gars yi dañuy teel ñëw di seet foo xamante ni nii fala ak keno nekk keno goo xam ne mooy daldi eh, eh, nooflaayal seen ndigg ndax nee nañ ñoom loolu mooy nooflaay yi ñoom seen neexlaa seen seen seen nooflaayu ndigg moo leen gënal yool nekk ci sàppe bu njëkk bi yàlla laa kon eh, mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne man irtasala yawmal jumu'a xuslal jamaa wala xaslal jamaati wala xusla wala xusla ndax xasl loolu jarul xuslal jamaati képp ko xamante ne nii dafa sangu euh, sangaayal janaaba euh, yawmal jumaa xas xuslal janaaba sangaayu janaaba mooy ku sangu sangaayul jamaa euh, janaaba mooy ni ngay sangoo set la la bëgg a wax mooy sangu bi ñu doon gis jataay bi weesu doon ko wax voilà loolu la woon mooy boobu noonu mu ne képp koo xam ne def na lool summa ginnaaw gi raaxa mu jóg dem faka annama qarraba badana dem ci di dem ci jàkka ji teel a dem faka annama mu ngi mel ni kooku qarraba dafa rendi dafa loj voilà ndax badana dañ koy loj muy jëlee mooy du ñu ko tëral di reen bi mais dañuy taxaw daal di am nuñ ko jam ci put noonu lañ koy rey noonu lañ koy mooy badana dañ koy def nag yenn nag yi waaye loolu ci kii la dina nekk ci badana le mooy ci géléem mu ngi mel ni ku loj benn badana daal di koy géléem daal koy saraxe lumb ngir yàlla ngir jege ju boroom lool mu ne waman raaxa fi saa'ati ko mooy mu dem ci as-sa'atul ula mu ne képp nag koo xam ne moom waxtu wu njëkk boobu raw na ku njëkk a dem rek moom mu ngi mel ni ku saraxe aw géléemu lumbu ngir yàlla mu ne wa man raaxa fi as-sa'ati ath-thaniya fa ka'annama qarraba baqara ku dem ci deuxième heure bi mu ngi mel ni koo xam ne dafa bi ak aw nag saraxe ko ngir jegeñ gina jegeñ boroomam subhaanahu wa ta'ala mu ne wa raaxa fi saati thalitha képp nag koo xamante ni yow ci ñetteelu kii bi nga dem mooy ñetteelu nu mu tudd euh, euh, euh, ñetteelu nodd bi non heure bi bokk ñetteelu heure bi kooku mu ngi mel ni koo xamante ni dafa saraxe kabshan ak kuy moo xam ne aqran boo xam ne dafa am ay biijël mu ne wa raaxa képp ku dem nag fi saati rabi'a ci ñeenteelu heure bi fa ka annama qarraba dajaaya mu ngi mel ni ku rendi ak ganaar daal di koy sarax gis nga ni nooy gën jóge ci nooy gën yéex a ñëw yool bi di gën a wàññeeku léegi mu ne wa raaxa fi saati xaamisa xaamisa képp nag koo xam ne ci lu euh, mu tudd mooy ne yow juróomeelu waxtu yu ca nga ñëw ci àjjuma ji di julli ci jàkka ji kooku mu ne kooku fakka annama qarraba bayda kooku mu ngi mel ni ab nen xam nga nen wute na ak ganaar mooy tuuti na nooy gina dem muy gina wàññi mu ne nag fa ila xaraja al bés bu imaam bi agsee nag xaraj fa ida xaraja al imam xadarat yi daal di agsi yastami'una dhikra ñuy daal di euh, nag li nga xam ne mooy xutbaay imam bi kon mooy téele ñëw bi gis nga ni mu solo mooy ne koo nu la gën a téele ñëw moo lëpp yool te nag ñun suñu ñàkk téele ñëw yi du dara toostéewuñu ci kër yi lu dul seetaanum télé wax yu ñàkk fullaat ay raytan bi gis ñeen ñi naan non non dégg fay dem toog da ngay moom li koy ennuyeux li yàlla ne woon ala bi zikrillahi tatma'innul qulub moom loolu moo koy mettre ci ay moo koy ennuyeux ndeysaan allahu akbar kooku xoolal ma loolu rek li nga xam ne buur yàlla dane woon loolu de mooy doon alaa yaa yee yëgoo ma yëgal la bi zikrillahi ci tudd yàlla tatma'innul lay dane nekk en sécurité alqulub xol yi moom looloo koy te buur yàlla fii lan la tudde xutba bi sànk lan la ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam tudde bu nit ñi ñëwee wax naa la xadiis bi am na riwaay yu bari yoo xam ne dañu malaaka yi dañuy taxaw bi bind toog ci bunt bi di bind turi ñi ñëw bu imaam bi agsee ñu lem këyit yi toog di déglu xutba bi euh, mooy ne ak zikra la ko tudde alaa bi zikrillaahi moom mu ne loolu noonu loolu noonu da koy ennuyer quoi léegi euh, kon teel a ñëw bi loolu ba pare jege imaam bi moo tax mu wax ci beneen xadiis sayna Abu Hurayra ne ida kaana yawmul jumaa kaana ala kulli baabin min abwaabil masjidi malaa'ika yaktubuuna al awwala fal awwal fa ida jalasa al imaam tawawu suxuf wa jaa'u yastami'uuna dikr loolu mu ngi saxiixay ni mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ida kaana yawmul jumu'a bésu àjjuma bu jotee kaana ala baabi min abwaabi ala kulli baabi min abwaabil masjid bunt bu nekk jàkka boo xam ne trois portes la ko la composé bu nekk am malaaka dafay toog bu dee ne quinze portes la la jàkka la jàkka ji composé quinze portes yépp bu ci nekk am na malaa koy photo waa lu fay def mu ne yaktubuunal awwala fal awwal dañuy bind di enregistrer ñi nga xam ne ñoo njëkk ñëw topp ñu njëkk ñëw mooy di ko topp di ko topp waaw akbar am na ñoo xam ne duñ leen mës a bind ndax ñoom masuñoo ñoom ñoo koy ñoo koy def exprès wala léegi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom la mooy ne dañu naan non xutba bi c'est à une heure pile léegi te imaam bi moom xutbaam dina am trente minutes maximum comme man sama kër comme que fii may jóge ba foofu dix minutes la man velaay génn nga xam ne bu ma génnee na dox ba foofu trente jot fekk moom muy door a pare bu ko defee lii seulement rek ma julli kooku kooku nar naa julli cent ans quinze dimanche quinze dimanche yoo xam ne benn malaaka du bind mukk ne kii mas naa teew fii ci àjjuma ji mas naa bokk ci ñi teel a jamais baax na moom ba ca fu buur yëlee jullee ndax nee après buy génn bëggul bousculade yi mu yàgg ci bu ci biti dakat deful dara seetaanum waxtaan nekk fay beko nekk naraw rek lañ fay def Allahu akbar mu ne bunt bu nekk daa malaaka bi fay taxaw yaktubu nañuy bind al awwal njëkk ñëw fal awwal topp njëkk ñëw mu ne fa idaa jalasal imaamu bu imaam bi ñëwee nag ba agsi toog ñu daal di lem seen awawul suxuf ñu daal di lew lem seen këy géen doon binde wajaa u ñu agsi nag yastami'una dhikra di déglu li nga xamante ne nii mooy xutba bi loolu mooy teel dem bi waaye nga ne ma waa léegi ñun lu ñuy deme gis nañu sangu bi parfum wu sol li gën rafet ci suñu yére soccu yooyu yëpp gis nañu fexe tamit xeej neex ba duñu lor ñi nga xamante ni nii mooy suñu mbokk jullit yi waa nan laay ñëwe ñu ne nag boo ñëw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane mooy li gën ci kuy dem àjjuma euh, dox bi moo gën que jël oto wala jël vélo wala jël lool waaye loolu lépp ça dépend ci waaj yi ndax bu dee ne waaj yi moom dafa nekk koo xam ne liggéeyam lay génn Euh, heure julli bi rek la am te moom bu génnee leer na ko bu naree dox ba foofu day fekk gaa yi julli pare kooku bu jëloon bu amoon fusil yi sax na ko jël bu jëloon avion boo xam ne xef-xef mu yóbbu la sax na ko jël kooku waxuñu ko lu mu man di am oto loolu moo gën voilà loolu mooy lu am solo la mooy duñ ne kii rek nga ne man léegi ngay xool ngëneel ba yow li nga xam ne yow yooyu nga xam da nga koo war a def nga bàyyi lii ci ay ngëneel lañ nekk mais jarul a xeet ku ko man nga def ko voilà moo tax lan mooy wane loolu mooy li nga xam ne xadiisu sayyidina Aws ibn Aws bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane man ightasala yawmal jumu'a yawmal jumu'a wa ghassala wa ghadaa wabtakara wa mashaa thumma lam yarkab wa danaa min al imaam wa ansata wa lam yalgha kaana lahu bi kulli xatwatin amal amalu sana siyaamuha wa qiyaamaha mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane képp koo xamante ni nii irtasala dafa sangu wa ghassala mu raxas boppam loolu boroom xam-xam yi dañ ci wuute ñenn ñi dañ ne loolu day tekkale mooy mu sëyeek soxnaam ba pare doora euh, am janaaba doora sangu daal di dem bu dee ko am soxna la léegi ñoom ñu ne loolu lañ ci jublu am nañu wax loolu ne mooy ghassala mooy balagha fil ghasli mooy ba pare causer soxnaam daal bi sanguwaale am na loolu ay wax la ñetti wax yi ci am ci boroom xam-xam yi rahmatullah rek ñenn ñi ne mooy raxas bopp moo ak nga xam ne noonu lay gina kiiwe ci raxas bi al bul al al mubalagha fi ghusl mu ne kon képp koo xam ne sangu na tamu def par exemple ci boobu ne léegi ñi ne ñi ne mooy ba pare la lañ ñu ne ndax day tax bu génnee di dem bu gisee loo xamante ne nii man na ko pousser ci wàllu muy xalaat yëfu sëy loolu da koy day dagg kii bi day couper ndax loolu day dagg xemmeenteef bi mu ne wa xadaa mu daal di dem wa bu takara mu daal di teel a dem wa macha mu dox ak tànkam summa lam yarkab te yéegul gisoo bu préciser summa lam yarkab te yéegul wadanaa minal imaam yi mu jege imaam bi wa amsata mu cellantu déglu te tamit wala yàlla newu fa di fa nekk lu nekk mu dugg ci di wax wax joo xamante ne nii benn benn njariñ amu ko amul benn loo xamante ne nii ak moo xam ci loxoom la koy defee moo tax waman mas alxasa alxasa faqad laxaa nekk fi sax di laal xeer yi ci suuf mooy comme que ñoom temps seen jàkkee doon am ay xeer mooy tamit tey ñi nga xam ne jàkka ji day fees ñu nekk ci biti di julli foo xam ne daa am xeer wala ay yooyu di ko laal di kii di ci fo loolu noonu mu ne waman lalaa kooku sax amul àjjuma ko def lool amoo àjjuma mooy amoo àjjuma gu mag léegi loolu nag moom nga yor sa téléphone ay ma masal xasaa alxasaa faqad laxaa mooy yawit nga ñëw toog ci àjjuma ji imaam bi nekk fii xutba nga yor sa téléphone ñuy wax ngay xool dugg Facebook ak wala di dugg say kii ak di tontu yu message loolu noonu ci la ah. loolu dañ koy tere loolu yow bu dee laali xeer noonu rek lañ la tere waxatuma laa nga yor sa téléphone au lieu nga déglu te dara wax la wa am sota mu cellantu est-ce que bokk na ci cellantu yor yor ab téléphone nit ñi kii imam bi xutba nga yor sa téléphone wala yor sa kurus naan da ngay kocc koccal loolu lépp ci yem. ndax alxasaa boobu noonu moom la nit ñi am na ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala ñoo xam ne loolu lañ comme Seydina Abu Hurayra moom da yor ay xeer yoo xam ne ci ron lalam yoo xam ne ci la doon sikkare di ci tudd yàlla mooy ne yow boo ñëwee kon temps yooyu yow loolu boo coursier yem mooy ne bu imaam bi ñëwee coursier yépp ngay teg amul téye naan di di kii di di di di xëcc ka kii déedéet da koy arrêté wa am sata yàlla kaana lahu bi kulli bu defee lool nag kooku jeegoom bu ne li ñu fukki mooy wax macha bu dox summa lam yarkab tawarru kooku day am ci jeego bu ne jëfu at mi wala loolu ñu nar koo sàggane sa way mooy nag da boole yéepa sangu ba pare nga jéggi dayo gis ak sangu raxas bu baax ci kaw ñu wax loolu euh, waxadaa nga teel dem wa macha nga dox tempam ndànk bañ daw ndax waxoon na bu ngeen di ida ida ataytumu salaata wala fa fatuha wa antum ala sakina wa waxaar ngeen nekk ci sakiina mooy ngeen dal bañ a parax paraxi wa aleykum sakinatu wala wa aleykum sakinatu wal waqaar mu ne wa danaa mu jege imaam bi wa am sota mu déglu yi yëpp ngay boole mu ne boo ko defee jéego boo ko teg ci sa tànk yooyu loolu moo kaana lahu bi kullu amalu sana jëfu jëfu yi mooy atum lumbu moo xam ne lépp danga koo jaamu yàlla mooy loolu la la loolu li may siyaamaha moo mooy nga wooroon at moo yàq woor at mi yéen a yem wa qiyaamaha taxaw ci di naafila at mi yéen Allahu akbar xadis boobu xadis bu wér la imaam at-Tirmidhi moo ko soloo ak mooy waa asxaabu sunan ah, imaam at-Tirmidhi an-Nasaa'i wala imaam at-Tirmidhi Abu Dawud an-Nasaa'i ak Ibn Maaja rahmatullah alayhi kon loolu lu am solo la loolu jaru la di sàggane léegi nag ñu ngi ci yoon wi agsi nañ boo agsee nooy def mooy li yonent bi aleyhi wassalaam wax ne ku dugg ci jàkka na nga julli ñaari ràkk bala ngaa toog rawatina àjjuma comme li nga xam ne noonu la waxoon Sulayk euh, wala mooy al-Ghatafani nga xam ne bi mu ñëwee dugg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nañ la ko fi taa yële bi ñuy wax affaire ku saraxi lépp sa alal lépp ak loolu ko moom mii moo ñëwoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko jógal ndax julli nga ñaari ràkka mu ne déet mu ne ko jógal na julli moom bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon xutba euh, Seydina Jaabir ne mais moom la mooy Sulayt al-Ghatafani Salik ibn Sulayk al-Ghatafani wala Sulayk ibn Salik al-Ghatafani euh, mu ne Seydina Jaabir ne benn waaye dafa dugg àjjuma fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam di xutba yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko asallayta ndax julli nga qaala waa ji ne ko laa déedéet julli gu ma de mu ne ko fa salli rak'atayn jullil ñaari rak'a loolu imaam Euh, al Buxaari yi daal dina koy solo na ko noonu imaam Muslim tamit daal dina koy solo mu ne ko kon jullil ñaari rakk dina ko jógal mu julli ñaari rakk mu daal di jóg daal di mooy Sulayk boobu al-Ghatafaani am nañu ne ibnu Hadiya wa ibnu Amr al-Ghatafaani moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu la ko ndax julli nga mën a ko déedéet mën a ko julli ko loolu lay wane ne boo dugg see àjjum même boo fekkee imaam bi xutba yow da ngay dugg julli ñaari rakk ci benn kii mën a ko fa qum farka rak'atayn jógal même bu dee xas ngaa toog fa qum toogal jógal fekk mu toog même bu dee da nga agsi toog dañ nañ ko fa qum li tax mën a ko fa qum jógal farka ngar rukoon rak'atayn ñaar waaye wa tajawwaz fiihima nañ ci ko mooy bu ko guddal nag mooy bu nekk yoo xam ne mel ni kuy naafilu guddi yow di julli ñaari ràkk yoo xam ne imaam bi léegi mu pare fi xutba bi ngay julli rek déedéet wate jawwaz fii imaam mooy da nga koy def yu gàtt loolu la Allahu akbar hada din kullu yusru quoi ah, diine ji lépp yombal la voilà léegi euh, kooku noonu lay def xam nga euh, lii bu dee ulama ul maalikiyya yi ñoom rahmatullah alayhim dañ na leen non non heure boobu waru cee julli mais hadis bi day war a li cee war a julli te loolu mooy li gën a dëgër fuuf mooy li waa jumhur wax que ne ku ñëw fekk imam bi kii da julli ñaari raak ñoom dañ na la da ñëw toog ndax heure boobu waruñ cee julli buñ leen nee hadis bi ñu ne non kooku dafa ñàkkoon moo tax dafa ñàkkoon euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ko lool ngir nit ñi gis état waaye loolu dañ naan la mais am na version hadith yoo xam ne yonent bi saa saa bi mu waxee waaj ba pare dane dafa wax lu général ne kenn ci yéen bu duggatee ci jàkka ji bu ñëwatee ci jàkka ji na daldi rukkoo ñaari rukkoo laata muy toog loolu moom mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër te loolu la waa jumhur wax xilaafan lil maalikiyya contrairement ak li ngir bi wax léegi kon loolu mooy li nga xam ne mooy li dina dëgër léegi nag euh, mu dese ñu noddu yi ajjuma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boobu jamonoom benn noddu lañ doon noddu naka noonu tamit jamonoy xulafaa yi ñu njëkk yi muy seydna abu bakri seydna omar ibnul xattaab ak début xilaafa seydna ah, usmaan ibnu affan radiyallahu taala anil jami ñoom benn nodd rek lañ doon nodd te bu imaam bi agsee ba toog ci minbar bi eh, ñoom benn nodd boobu lañ doon nodd mooy amul woon nodd yi ñuy gis ah te loolu mooy kañ lay doon mooy bu imaam bi toogee ci minbar bi comme ni nga xam ne noonu la as-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu taala anhu solo imaam al-Bukhari solo na ko rahmatullah alayhi mu ne kaana nidaa'u yawma al-jumu'a awwalahu idha jalasa al-imaamu ala al-minbari ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakrin wa umar radiyallahu anhuma falamma kaana uthmaanu radiyallahu anhu wa kathura an-naas zaada an-nidaa ath-thaalith ala az-zawraa mu ne moom imaam seydina as-Saa'ib ibn Yaziid moom gisoon nañ ko fi temps yee di ñuy gis ci talha al-badru alaynaa boo ko bàttale ko moom moo ne woon dañ doon génn di dem di fekk mu ne woon gone yi ci gone yi ñuy accueillir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maqdamahu min ghazwati Tabuk fekk mu jóge ghazwatu Tabuk foofu la ci saniyatul wadaa mu ne euh, kaana nidaa noddu bésu àjjuma benn daroon nekk bu imaam bi toogee ci kaw minbar bi ci jamono yonent bi alayhi salaatu ak Seydina Abu Bakar ak Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu mu ne nag li nga xam ne ci la xilaafa Seydina Usman ibn Affan nee nit ñi nag bay zaada nidaa as-salis imaam Usman alayhi ridwanur rahman daldi ci yokk beneen nodd boo xamante ni nii bu bees la mooy nodd boo xam ne moom jamono yi yonent bi alayhi salaatu wasallam Seydina Abu Bakar Seydina Omar amul woon moom mu yokk ko ci bi nit ñi bare loolu euh, nga ne may ñetti nodd moom la imaam Ibn al-Arabi di wax al-Maliki radiyallahu rahmatullah alayhi ci euh, tafsiram bi naka imaam al-Qurtubi indi na ko di ko ci moom fekk muy fi <laughs> muy wax loolu <laughs> mu ngi daan am nag juhaal yoo xamante ni ñoom dañoo jàpp ne ñetti nodd yi mooy ñetti nodd lay doon mooy ñetti nodd mu ne du loolu ndax fii li ñu tudde ñetti nodd mooy lan euh, dinañ ci ñëw ci beneen euh, kii bi moo tax bi mu ne zaada nidaa ak thalitha ala zawra az ak ab bërëb la bu nekk foofu ci côté marché nga xam ne ñuy jëlañ fa doon bari foofu la wax kii nodd njëkk faa dem nodd après beneen nodd bi moom bu agsee ba toog ci minbar bi kooku daal di nodd léegi nag gaa ñetti nodd yi dafa am ñoo xam dañu jàpp ne moom liñ ci wax moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar bu ñu ko indee ci euh, nu mu tudd al-Fath da ne ñi nga xam ne am na ñoo xam ne ñëw nañ ba ne ñoom da ngay ñett imaam bi day toog nga nodd ñetti nodd ci kii mu ne ñooñu moom dañoo sox ñooñ dañ leen di laaj dalil ci loolu mooy ñu indi dalil ndax mbir yi jubluwuñ ci këni affaire yi noonu loolu la mooy ñetti nodd yi da ngay toog kii nodd ñetti nodd kii nodd mu ñetti noonu moo tax mu ne ñooñu dañ leen di laaj dalil fa innahu da'wa yuhtaaju tahtaaju li dalil walam yarid daalika sarixan min tariqin muttasila yathbutu mithlaha mu ne e, fekk mu ngi doon wax naan e, doon kii ci e, ci boroom xam-xam yi koo xam ne dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane yonent bi aleyhi salaatu bu masoon a toog ci min minbar bi wa jalasa day noddu al mu'addinuun wa kaanu salaasa waaxid ba'da waaxid mu ne euh, yonent bi aleyhi salaatu bu masoon a toog ci minbar bi ñëw ba toog daa am ñetti noddukat dañ doon ñëw par kenn kenn kii noddu mais comme niñ ko nga xamee Sénégal rek da gis nii kenn noddu toog keneen jóg no imaam dee ngi toog kenn noddu toog keneen noddu toog mu loolu nag la ne moom imaam alxaafiz ibn xajar rahimahullah mu ne loolu noonu euh, mu ne bu fa ida fara ba léegi ki mu ne moo wax loolu di wax ne bu pare ci ñetteelu nodd bi ñetti ci noddukat yi bu ki mujj gi paree xaama mu jóg fa xataba mu ne fa innahu da'wa lii wax woote wala boo xam ne ne yonentu Yàlla sallallahu alayhi wasallam da ko doon dafa laaj dalil ana dalil buy wane lii walam yarid daalika sarihan lii rotul leer clairement que ne min tariqin muttasila ci benn du ci benn loo xamante ne nii yoon la bu jokkaloo yathbutu boo xam ne day saxal mislaa lu mel ni wax ji mu ne ginnaaw bi ma trouvé lu mel nii ci muxtasarul buuti yi mu jële ko ci imam ash-Shafi'i que ne lii dina am waaye même xam na loolu noonu kon wax la ñu jële ci imam te loolu Maliki yi tamit da gis ne Euh, imaam euh, euh, Ibn arabi yi lu mel noonu la doon kaas léegi nga ne ma wey kon léegi ñun moom moom lu mu demee noonu temps yonent mi alayhi salaatu wassalaam benn nodd la woon temps Seydina ah, Abu Bakr benn nodd la woon mais après Seydina Usmaan yokk ci benn mais léegi noonu muy demee nañ naan la loolu euh, lan moo tax mu yokk ko xadiis bi wax na ko bi nit ñi bare bi nit ñi bare ci la yokk la beneen noonu te ñëw na ci xadiisu Abu Amir moo xamante ni moom mu jële ko ci wax joo xam ne mu ngi ko jëlee ci Ibn Abi Zib Ibn Abi Zib bokk ñoom imam Malik la woon Madina la dëkkoon ci boroom xam-xam yi la bokkoon rahmatullah alayhi mu ne mooy këne da wane euh, lan la kii di wax noonu Seydina Usmaan li mu li mu li mu li mu yokku noonu est-ce que après Seydina Ali ibn Abi Talib bi mu ñëwee la ne ah non ko delloo nag nekkoon wala ñeneen ñi ba léegi nii am nañu remettre en cause lool jamono yooyu en tout cas temps saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ibn abi dhib ne fa thabata dhalika hatta saa loolu Seydina Usmaan yokkoon ba nii may waxe fii nii ci Madina loolu moo fi sax ba léegi kon euh, da gis ne kon affaire bi dafa mujjoon dox nga ne ma mais euh, mais kon lan moo tax affaire boobu mu ngi doon dox ma waaw mu ngi doon dox mais lan moo tax mu yokk ko ñu ne la tax wax na ko léegi est-ce que mënul dañ ko cee war a topp ñu ne waaw ndax moo ne téye leen aleykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajiz yonent mi alayhi moo ne mooy leen ci sama sunna ak sunnaay xulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyiin sama xol xilaa sama ñi nga xam ne ñoo may wuutu di xulafaa rashidun te yooyu dëppoo nañ ne mooy ñeent ñooñu muy Seydina Abu Bakr Seydina Omar Seydina Othman Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu mu ne téeléen ci sama sunna ak seen sunna loolu manoo ne seen sunna mooy sunnaa yonente mi alei satu kon loolu du am sens mais lan la mooy ne ñoom dinañu def yoo xamante ni nii loolu noonu kon contraire ak alxuraan contraire ak sunna ta ci noonu d'ailleurs loolu sax ñooy li nga xam ne ñooy seen source abdu alayha bin nawajis mais comme affaire mi nga xam ne noonu la Seydina Omar ibn al-Khattab organisé affaire police ak yooyu yu mel nga xam ne di wër ci dëkk bi di xool insécurité bi di sécuriser dëkk yi ak diiwaan yi nga xam ne moom la créé ak yooyu ak bi nga xamante ni nii moom la ñu def alxuraan yëg yooyu ak lii nii nodd bi moo tax kenn léegi nag ngay gis ñoo xam ne euh, dañuy ñëw di remettre en cause naan non non non nodd daal benn la ndax lu yonent ba alayhi salaatu wasallam loolu la yow dañ naan la premièrement yow yaa ngi na xam foog nga ne moo saxaaba yi radiyallahu anhum ya fa newoon buñ xamoon ne baaxul dinañ ko ci bàyyi noonu nga foog ne dinañ ko ci bàyyi noonu non non duñ ko ci bàyyi noonu ah. te loolu mooy li nga xam ne amuñ woon intransigeant ci côté boobu bu jàppee ne lii nii du loolu dañu naan ñun d'accord loolu euh, lu leer la mais lan moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu ñëw daal di koy saxal bàyyi noonu saxaaba yi daal di koy saxal ba ñun ñii ñuy wax ci ñu jamono yi am ndax loolu jëfu xalifa min xulafaa ir-raashidin la bokk muy Seydina Usmaan radiyallahu taala anhu wa ardaa ah, léegi moo na imaam alxaafiz ne walladi yadharu anna annaasa axaduu bi fi'li Usmaan fi jamii'i al-bilaad iz daaka li kawnihi xalifatan mutaa mutaa al-amr mu ne lii feeñ mooy ne Seydina Ousmane nit ñi dañoo nangu jëfam jooju noonu yokk bi mu ci yokk jamono yooyu le fait que moom mu nekkoon xalifa boo xam ne buñ doon topp la ay ndigalam léegi nag yow mën nga ñëw ne mais loolu kon loolu euh, euh, euh, lu ñu créé la ci diine ji ndax amul lool dañ naan na loolu déglu moo tax imaam al ne loolu lañ la ne mais est muy tontu ci lool ñi ne waa lool bida la ndax yonent mi alayhi salaatu salaam def ko fi woon voilà yooyu kon waruñu koo def comme rek ñi nga koy dégge sham-shama ngay dégg jamono yi nit ñi di ko wax mu ne rawa ibn abi shayba min tariq ibn umar annahu qaal al adhaanu al awwal yawm al jumu'a bid'a ndax mu ne imaam ibn abi shayba soloon na jële ci yoonu seydna abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne noddu gu njëkk ji ndax noddu googu mu digle ñu koy def ca azawra foofu ca marché ba foofu lool avant imaam bi di toog ci minbar bi la woon imaam ah, ibnullah abdullah ibn omar ne noddu premier noddu bésu àjjuma lool bidaa la mooy lu ñu sos la mooy loo xam ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko foon moo tax mu ne sayyid eh, imaam alxaafis ne fa yaxtamilu an yakuna qaala dhalika ala sabil al waxam ji mën na yenu ñaari mbir soit mu nekk ne moom euh, mooy ne Seydina Abdullah ibn Umar day wane ñàkk àndam ci loolu wayaxtamilu waaye day yenu tam annahu yuriidu annahu lam yakun fi zamani nabi wa kullu man ma wa kullu ma lam yakun fi zamanihi yusamma bida mu ne tamit day yenu ko waxam gi ne nodd bu njëkk yi bésu àjjuma bida la day yenu tamit le fait këne mooy loolu liñ ci namm mooy amul woon jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam te lépp loo xam ne amul jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ koy woowe bid'a loo xam ne luy sos la lu lu bees la mu ne laakin minha maa yakunu xasanan wa minha maa yakunu bi xilaafi dalik waaye lu ci man di doon bida am na loo xam ne minha am na ci maa loo xam ne yakunu day nekk xasanan lu baax wa minha am na ci yoo xam ne maa yakunu bi xilaafi daalika loo xam ne nag day wuteeg loolu mooy du lu baax mu ne wa tabayyana bi ma mada li romb lii nii yëpp nag day wane ne anna Usmaan ka sayyidina Usmaan ibn abi Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa arda ahdathahu li i'laami an-naas bi duxuuli waqti as-salaa qiyaasan ala baqiyati as-salawaat fa alhaqa al-jumu'a bima biha wa abqa xusuusiyatiha xusuusiyataha bil adani bayna yaday al xatib euh, loolu la imam al xaafid wax mu wa fii istinbaatu maana min al asli laa yubtilu mu euh, euh, le fait que kon mu leer ci li nga xam ne moo romb nii yi ñu fi wax nii ne li taxoon Seydina Ousmane daal di woon def ñu nodd bu bee boobu noonu ñuy nodd avant contrairement ak la doon xew mu ne loolu leer na ci li romb que ne da ko doon def ngir yëgal nit ñi que waxtu wi jot na waxtu wi mu ñu waaj dugg si mooy ngeen waajal xam nga lu mel ni wa ko daloon moom a mooy à connaissance de en connaissance de cause lay defe ndax gisoon nañ ci jotaay bee weesu. dañuy wax naan liy wane ne sangu ajjuma du farata moom nee na dama génn sama kër mooy bi mu ñëwee tardé dugg si jamonoy Seydina Omar mu dugg si rek Seydina Omar ne ne ayati saatin haaji mais heure heure bii mooy ban heure heure ajjuma ñëw ba imaam bi xutba ngay dóoral agsi lii mooy ban heure ci kilifa gu toll ni mooy ak bokk ci ñi nga xam ne njëkk gàddaay ñaari gàddaay yi ak ngëneelam yi am ci yonent bi alei salatu salaam ngi li lan mooy ñooñu modèle lañu war a doon mu ni lan moo tax nga ñëw heure heure bii mu ne ko man daal damaa génn sama kër fàtte heure bi fàtte naa waxtu bi damay dox rek ci côté marché bi di dem ci bi may dox laa dégg nodd gi rek ci laa dëpp dugg sama kër jàpp ak ñëw mu ne ko war gis la ay dal ah kon non seulement nga tardé mais sangoo ko mais mujj gi mu toog mooy ne moom kon gis na li tax mu def loolu mooy gis ni ne loolu boo ko deful nodd bi ñuy def ci kaw minbar bi nit mën naa bañ a yëg mbir mi jekk rek dégg ko bala moo waajal li def yooyu yëpp ñëw boo moyul fekk julli ji mën naa jeex moo tax mu ne kon mu leer naññ que ne Seydina Ousmane dafa sos loolu noonu ahdathahu da ko indi mu bees ngir yëgal nit ñi que waxtu wi ngi dugg loolu nag mu xiyaas ko daal di def raisonnement par analogie ci yeneen julli yi nga xam ne mooy julli normaux yi yeneen julli nga xam ne dañuy julli dañuy nodd après ñu daal di xaar tuuti dooru julli voilà bu ko defee moo tax inna bilalan yu'adhdhinu bilayl in fa kulu washrabu hatta yu'addin wala yunaadi ibn umm maktum loolu gisoon nañu bilaal la day noddu guddi ci fajar mooy noddu bopp waxu la ne moo tax ci beneen riwaaya bi li yuqiima ngir mu yëkkati ki nga xamante ne nii li yuqila na'imakum ki nga xam ne day nelaw mu yee ko mais ki nga xam ne nag da doon kii eh, julli kooku mu witar bu dee ne mu waajal ah, xam ne naafilaam gi léegi mu kii waaye ñi nga xam ne tamit dañoo war a jub dog ñu mën a jub dog kon moom mu xiyaas ko ci loolu ndax heure bu njëkk boobu sëy naa Bilaal doon nodd julli jotaguloon fajar mu ne lekk leen ngeen naan ba ibnu ummi Maktum daal di nodd mu ne ci loolu yu mel noonu la ko xiyaase yeneen julli mu daal di jël àjjuma def ko comme boobu euh, mu def mu waaye nag mu bàyyi fi li nga xam ne mooy le fait après beneen nodd bi nga xam ne moom la yonent bi alei satu salaam doon def bu imam bi toogee ci minbar bi mu ne loolu nag dañ ciy wa fii istinbat dañ ciy tirer comme leçon que ne maanaam minal asl la yubtalu mooy jële mbir ci cosaan moo tax nga dégg waroon xam-xam yi naan la li jëm ci bidaa dañuy xool cosaan bi est-ce que cosaan bi am na ci diineem déet loolu moo tax mu ne loolu bokk na ci liñ ciy tirer mooy maanaam minal asli minal asli laa yuttal mooy jële benn euh, maanaam tiire ko ci source bi li nga xam ne mooy aslu bi loolu du yàq maanaa boobu euh, loolu moom la imaam alxaafiz ibn Hajar wax loolu kon gis nañ ne loolu mooy kii al léegi yooyu ñuy wax al adaanu saalis que bu ñett bi mu ci yokk kon nag nga kon yow ñaari noot la woon ñu ne la déedéet mooy ni ko suraaxul ahadis yi di wax que bu njëkk bi mooy nodd bi nga xam ne moom lay nodd bu yeneen temps lay saab saab ma soxna toog ci minbar bi iqaama gi nag loolu tamit lañuy tudd nodd dañ koy tudde nodd comme li nga xam ne noonu la ñëwee ci ahadis yi léegi ñaar yooyu plus bi mu indi loolu mooy ñett loolu nag la imaam euh, ibn al arabi rahimahullah doon metti naan ñi xamul dëgg passé vraiment à côté ñoom ñu jàpp ne ñetti nodd la jàpp di nodd bi ñetti ko quoi kon loolu mooy li nga xamante ne nii moo jëm ci wàllu nodd bi léegi nag kon waa ji agsi na nodd bi yëpp gis nañu ko léegi nag mu des lan mu des xutba bi xutba bi euh, moom farata la moo tax farata la ci àjjuma lan moo koy wone ndax suñu boroom dane yaa ayyuhal ladina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'aw ila dhikrillah wa dharul bay'a dhalikum khayrun in kuntum ta'lamun mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla idha nudiya bees noddee lis-salati ngir julli fii àjjuma ci jour àjjuma fas'aw na gaaw dem na ngeen dem ila zikrillah zikrillah gisoon nañu kene yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko tekkil moo ne lan la mooy xutba bi malaaka yi buñ ñëwee dañuy lem seen këyit yi bu imaam bi agsee yastami'una dañuy déglu ak zikr xutba bi kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu tontul foofu moo ñu bokk moo ñu lan moo ñu leeralal li nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu xutba bi léegi Euh, kon gis nañ ni kon léegi lan mooy wane la foofu xutba bi moom farata la ñu ne xam nga li koy wane mooy yonent euh, suñu woroom subhaanahu wa ta'ala moo pare mu teg ci wa zarul bay'a mu bàyyi terewuñu loo xamante ni pourtant mu baax la mooy loo xam ne lu dagana def la mu tere ñu ne bu leen ko def bu leen ko def ba pare ngir dox dem fekkelan xutba bi kon bu dee ne yow dañ laa tere loo xamante ne nii mu baax na ba pare ne la fasaw jox la digal loo xam ne daal amru yaqtadil wujub day wane ne farata ci aay bi ci la ci lañu tiiree que ne kon li nga xam ne mooy farata ba pare li tax lim ne ngeen gaaw ngeen ko ngeen dox dem déglu ji ko kon loolu waru la nekk lu dul ne loolu farata lay doon muy xutba bi est que gis nga affaire bi mooy ne dañ laa tere loo xam ne pourtant mën nga koo def ne la arrêté ko du lu xaram mais tey heure bi arrêté ko taga gaaw fasaw jox leen digal dem leen mais ilaa nuudiya li salaati min yow fasaw bu ngeen ko déggee rek amatul di yéex ka def na ngeen dem bu dee ne yéen li tax ngay dem mooy lan mooy xutba bi mooy njëkk mooy jullit mais xutba bi mooy njëkk ilaa zikrillah wa zarul bay'a ngeen bàyyi njaay yaxantu bi na ngeen ko arrêté loolu lay wane ne kon loolu ndax maa ci yatimmul waajibu illaa bii foofu boo waajib ndax li nga xamante ne nii yow yàlla liñ la wax ne la demal lépp loo xamante ni nii mooy tax nga àgg ci mbir li war du mën a nekk lu dul lool foofu mun loolu day nekk farata mooy ne yow yàlla lim la ne nga bàyyi dem il faut nga bàyyi ko te boo ko bàyyi foo jëm mooy ci xutba bi nga jëm kon xutba bi lan la farata la nit ki daal di dem fekke ji lan euh, mooy xutba boobu farata la ci àjjuma pa nit ki moom bu yéexee ñëwit moom loolu ci mais farata la mooy gë gis nañ gënee li muy li muy ñàkkaa ah, mais bu ñëwoon fekk imam bi julli même bu dinañ gis après ku fekk benn ràkkal yooyu kooku baax na mais yiw bu rëy raw na ko mais ahkaamu mooy li jëm ci wàllu léegi imaam bi ci la nekk nii moom bu ñëwee bu duggusee léegi gars yi mooy nodd bi wax nañ nodd bi après léegi lan moo des mooy xutba bi mooy ne bu ñëwee imaam bi di xutba moom ah soxla nañu xutba dafa am ay loo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy tudd ne dafa am ay charte yoo xam ne il faut mu am boo demee nag ci madahib yi am na détail yoo xam ne du tout le temps ñoo koy bokk waaye ku mel ni ki euh, imaam an-Nawawi am nañ ci indi ci al-Majmu' cinq yoo xam ne ñoom day moom da ne mooy yi nga xam ne yooyu ay charte la ci xutba mu ne foofu mu ngi naan xutba dafa am furudul xutba xamsa farataay xutba cinq la mu ne bi ci njëkk alhamdulillahi taala mooy cant il faut xutba bi am lan cant yàlla sant yàlla mooy ne àjjuma foofu mu am xutba foog mu am lan sant yàlla loolu mu ne loolu mooy ponk bu njëkk bi ak saani deuxième bi mu ne as-salaatu ala rasulillah muy julli ci yonent moo tax comme xaaja comme inna alhamda mooy mu ngi ci biir lillahi nasta moo tax imam bi muy indi ci euh, sunanam moom mu ngi indi xadis boobu noonu inna alhamdulillah boobu ci bi muy wax ci xutba kayfiyatul xutba mooy kon moo moo noo ko waxee nag baax na boo ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah mooy deuxième bi dugg ma assalaatu ala rasulillah mooy julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom yoo an-Nawawi ba léegi muy wax ci sharhul muhazzab mooy al-majmuu mu ne ñetteel bi al wasiyatu bi taqwallahi taala mooy nga dénk nit ñi ragal yàlla mooy tax ngay fattaqullah uusikum bi uusikum wa nafsi uusikum wa bi taqwallah azza wa mooy ñetteel nga daal di ragal yàlla mu teg mu kawe mu ne ñeenteel bi qiraatul quraan mooy nga wax ci sa xutba bi dara ci alxuraan eh, yonent bi alayhi salaatu da doon xutba moo tax ummu ummu hisham mu ne man suuratu xaaf mokkaluma ko lu ci gémmiñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax lu bari woon lu mu ko doon wax ci kaw minbar bi fekk mu ngi xutba moom ci xutba bi la mokkale ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam presque nee na dafa bari woon lu mu daan xutbaat suuratu xaaf loolu moom mooy gën li mën a xutbaa mooy kalaamu rabbil alamin yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon jàpp xaam wal quraanil majid di ko jàng di ko jàng yu bari mu koy def ba ndaw si na man radiyallahu anha man de ci gémmiñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam laa mokkale ci fekk ci kaw minbar bi ci xutbaa bi ci laa mokkale suuratu Qaaf loolu tamit bu amee dara lu muy wane mooy euh, le fait nit ñi naan sawaay moom benn xutba rek la yor c'est vrai que fii tekkiwul ne benn boobu rek la doon def mais di ko bari loolu kenn manu cee ŋàññi kenn voilà euh, ndax ndaw si mokkalul suuratul Qaaf lu dul ci gémmiñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk muy xutba kon qiraatul quraan mu ne ñeenteel ñoom Imaam an-Nawawi rahimahullah ad-du'aa lil mu'miniin mooy ñaanal jullit ñi moo tax boo paree ngay ñaan loolu daal dina koy tudd même bu dee ne boo demee ci yeneen am na yeneen i wax yoo xam ne yu gën a gudd yi waaye looy nii ci gàttal mooy yi nga xam ne dañ koy sopp même buñ waxul charte xutba waaye tamit ñu ne loo xam ne daal sopp nañu ko mu am ci xutba ndax xutba objectif bi mooy nit ki euh, ndax commencé turu yàlla suñu boroom moom alxuraan bi turam lay tàmbale loolu ñu war ko ci mu ñuy jàngal lu rëy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom it da tudd yàlla ci état wam yépp comme ni ñëwee ci xadiis yi euh, loolu moo tax tàmbalee turu yàlla wax nit ñi léegi nag mu des beneen masala waaye xutba moom est ci araab rek la mën a nekk boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne euh, moom day nekk ci araab waaye bu dee ne nit ñi nga xamante ne nii ñoom lay waxal dégguñu arab bu paree na leen ko traduiral comme ni nga xam noonu la ko imaam an mu ngi koy wax tamit ci ar-Raw euh, ci ci Majmu' ko loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër que bu dee ne nit ñi dégguñu langue boobu mooy ne wala ñi ëpp mooy ne yow defal en mais après traduiral leen ko ndax loolu mooy objectifu xutba objectifu xutba mooy ki may waxal. mu xam li may wax mais bu dee ne yow li ngay wax xamu ci dara après nga leen di tere naan leen yéen yii bu leen ko def après nga génn gis ñuy def yi nga doon def ndege yow la ndax langue bi nga doon wax ñoom xamuñu ko mooy waxal arab ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane sallu kamaa ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gise may julli te sunnaam mooy doon xutba ba suñu woon gis mu def ko ci beneen langue waaye loolu suñu boroom moo ne wa maa arsalnaa min yónni wuñu benn yonent lu dul ci làmmiñu xeet wa nga xam ne fa la bokkoon fa la génne woon fa la bokkoon loolu moo tax arab la doon wax ndax ñoom ay arab la ñoon léegi yow bu dee ne yow fi nga nekk ñu bari dégguñ arab defal en arabe mais après nga traduiral ko ñi nga xamante ne nii mooy aji teew yi bu ko defee message bi nga bëgg jàllale muy jàll te loolu mooy objectif bi loolu mooy li gën a bu dee ne am na ci ngiir bi ñu bari yoo xamante ni dañuy jàpp ne affaire bi arabe rek la mën a doon waaye loolu li gën a dëgër mooy ne mën naa nekk mën nga ko araab nga koy def mais après nga traduire moo xam ci joolaa la wala ci séeréer wala ci manjaak nga def ko wala ci polonais nga def ko pour ñi nga xam ne ñoom loolu lañu dégg wallahu taala a'lam léegi euh, mu des ne bokk na tamit ci imam bi bu xutba ba pare mooy xutba yi day yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da doon toog ci bu doon xutba da doon taxaw voilà mooy xutba toog loolu noonu lu ñu tere la moo tax seydna abdullah ibn umar comme ni mu ko waxe comme ni xadiis bi mu ngi ci saxiix imaam al yi daal na koy solo euh, mu ne kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yaxtubu qaa'iman summa yaqudu summa yaquum kama yafaluuna al aan loolu mooy sunna mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de loolu imaam abdullah ibnu umar moo ko solo radiallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da doon xutba taxaw euh, summa bu paree ci première partie xutba bi yaqudu mu daal di toog mooy toog boobu muy imaam yi toog summa ginnaaw bi mu jógaat continuer waat xutba bi kama tafaluna al an mu ne comme rek ni ngeen di def heure jamono yi loolu mooy li nga xamante ne ni te loolu alxuraan da koo wane fa idaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuuka ñu bàyyi la qaa'iman nga daal di taxaw moo tax taxaw boobu loolu farata la ci li ñu xam ne mooy li gën a dëgër contrairement ak li ñu toxal ci imaam Abu Hanifa que ne loolu sunna la noonu rek waaye li gën a dëgër mooy ne farata la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la doon def comme ni imaam Abu Abdullah ibn wax ak li borom bi wax ne watarakuuka ñu bàyyi la ñoom biñ demee qaa'iman nga daal di taxaw ah, naka noonu moo tax ba saxaaba ba gisee Euh, amir boobale doon doon doon doon doon doon kii nu mu tudd doon xutba toog noo da doon tàllal loxo yi da doon loxo yi mu ne mu ne mooy ñaan bi tamit voilà loolu dinañ ci ñëw après kon loolu mooy xutba yu waaye day taxaw wax nañ continue bi ak tamit wax liy xew ci nit ñi boo gisee loo xam ne amul actualité boo xam ne mais du ay actualité fait divers loolu moom du mbiru loolu taxul ñuy wax mais nga gis ni am na loo xam ne julli ñi dañ koo soxla mais nga ciy def xutba di leen ci jàngal di leen ci yee ci seen diine di leen xupp ci àllaaxira di leen waar di leen delloo si waar voilà yooyu mooy yi nga xamante ne ni euh, mooy yi baax a def ci xutba baax na tamit imaam bi bu paree bay ñaan mu bañ a yëkkati loxo yi mooy mu daldi mais tamit xutba bi buy kii bu paree mooy bu defee inna alhamdulillah wala bu jël alhamdulillah wax bu mu ci mën a wax siyam bu mu ci mën a wax ndax bële inna alhamdulillah waxoon nañ ko fi loo xutbatul xaaja surtout ci ay mariage lañ ko la ko yonent ma lay saab doon gën a def waaye mooy boo defee yeneen siyaax yi loolu tamit lu baax la mu ne euh, boo paree ci loolu laata ngay commencé nga ne amma ba'd comme ni nga xam ne noonu la yonent mi alayhi salaatu wasalaam wax moo tax imaam al ne baabu man qaala fi al-xutbati ba'da as-sanaa'i amma ba'd Allahu akbar mu ne lii de buntu la koo xam ne dafa wax ginnaaw bi mu ci xutba bi ginnaaw bi mu sante yàlla bàkk ko tàgg ko amma ba'd wax amma ba'd doora continuer li nga xamante ne nii loolu la doon wax waaye tamit ci biir xutba bi euh, képp koo xamante ne nii am nga laaj boo xam ne ci biir waxu imaam bi leerul bu la neexee nga laaj ko en direct yéen moom ñi euh, ñi euh, julli si loolu wax nañ ñoom li ñuy def mooy dañuy cellant dañuy noppi amul yor téléphone amul yor leneen di yëngu ci leneen da déglu te tamit am nga xam nga léegi daa amul siiw mooy même gars yi euh, organiser kii wu yi nga gis ñuy wax fan nga ñoom am nañu droit wu di wax naan gars yi jàngal ci biir yéegal ci kaw defal loolu ñoom amuñ ci droit man nga nag def ishaara mooy nga def joxoñ wala nga def loo xam ne luy wane ne yow lii nga bëgg a wax lu koy wane ndax mooy <coughs> hadiisu Seydina Anas bi radiyallahu ta'ala min ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam Euh, euh, da doon da doon jiite da doon xutba rek benn waay dugg si benn kaw kaw ñëw taxaw ci bunt bi ne oh yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam halakatil maashiya ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam hay way jële waay suñu kii daal dinay daal dinay kii de mooy suñu euh, euh nu mu tuddati halakal qura'u wa halaka sha mooy ne suñu gis nga suñu ndax sécheresse sécheresse a leen jàpp mu ne affaire bi daal dinay euh, kii nu tudd naax na jur jaa ngay dee waay waay lépp a ngay dee loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko defee nee na saxaaba yi di ko def si ngir mu noppi di ko def signe ngir mu noppi neewuñ ko yooyu eh, eh, eh, wax ni yow mais dañ ko def signe ngir mu loolu mooy wane man nga def signe yeneen tubaab yi saab-saab waxu leen lan moo na ngeen di def signe xanaa déglu ngeen ne loolu dañ koo tere waxu leen ko moo tax man nga def signe comme nit kuy perturber kooku doo ko ne bàyyi ngay def ndax boo ko waxee bàyyi def boo nee moo tax ci xadis ida qulta te mu ngi ci mu waxta boo waxee sa mbokk li saaxibaka ne ko te imaam bi di xutba ne ko noppil faqat laxaw te yow wax nga fi wax ñoo xam ne bokku ci te waroo ko war te képp ku def loolu amul àjjuma ngir taral mbir mi même bu dee ne amul àjjuma tekkiwul ne kooku de toute façon après lay julli tisbaar ndax amul àjjuma mooy amul àjjuma gu mag bu dee ne yow noppil pourtant kooku day defar moo tax na def si moo tax ñu ne euh, loolu benn la mooy ne nit mën naa laaj jóge fee laaj imaam bi fekk imaam bi wala imaam bi interroger ko laaj ko ne ko loolu boobu bu boobaa moom mën naa wax mais bu dul lool du mën a wax imaam bi tamit bu dee ne nit ki dafa ñëw di euh, laaj li nga xam ne comme mën na comme kaw kaw bi li mu wax lool radiyallahu yonent ma lay saab saab dafa yëkkati loxoom daal di koy mooy defal baaw naan moo tax Seydina euh, Anas ne bi mu ko waxee loolu dana ko fadu allah an yasqiyana ñaanal ñu yàlla mu dal di ñuy euh, euh, tawal fa madda yadayhi wa daa mu yëkkati loxoom yi tàllal leen daal ñaan ñaan kon loolu da gis ne mooy li nga xamante ne nii moo war a nekk Ah, léegi nag li ñu la waxoon muy léegi ñu ñëw ci wàllu euh, nu mu tuddati tàllal loxo buy ñaan ñaan bu mujj bi boobu nag lañuy tere moo tax ma ne la waaja ba gisee saxaaba ba gisee amir ba ko doon def dane tabban waaye yal na yàlla toskareel la waaye toskare ñaari loxo yii lan moo tax muy xutba di yëkkati ay loxo saxaaba ba loolu la waxoon njiit boo bële ba mu ko fekkee dugg gis ko muy xutba di yëkkati ngir wanne moom nii la woon te tamit di xutba di toog tamit dañ koo tere yooyu yëpp dañ koy tere kon loolu mooy li nga xamante ne nii euh, moo jëmoon ci wàllu euh, àjjuma ak lii ci jëm léegi ràkka yi ñaari ràkka la yoo xam ne imaam bi ci kaw lay wax euh, daldi ci julli moo xam nag yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam dane woon li nga xamante ne nii day wane fiqu imaam mooy dégg diineem mooy ne kooku noonu mu daal di gudd euh, gàttal xutba bi waaye guddal julli loolu la moo tax ci xadiisu Ammaar ibn Yaasir bi mu ne inna tuula salaati rajul wa qasra xutbatihi ma'innatun min fiqhi fa atilu hadhihi as-salaa wa aqsiru hadhihi al-xutab fa inna min al-bayaani la sihra loolu imaam muslim imaam ahmad ak ñeneen comme ak daar yi ñii daal nañ koy solo mu ne bokk na mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane inna tuula salaati rajul guddal jullit nit ki ak gàttal gu muy gàddal mooy imaam bi gàttal xutbaam loolu day wane màndarga la muy wane déggu fiqam ci diine ak ñoram ci àttee lislaam yi ni ñu ko xamee mu ne kon nag fa atilu hadhihi as-salat julli dee leen ko guddal wa aqsiru hadhihi al ah xutba yi nag na ngeen koy gàttal ñun nag dafa mel ni contraire bi lañ gis moo xew suñu jamono euh, allahul musta'an mooy euh, mooy ne xutba yi da gis xutba yu gudd gudd gudd julli ñu ñu tari la qul huwallahu walasi loolu nag du noonu la yonent bi alayhi salaatu salaam doxale te tamit du loolu lañu digal moo tax mu ne fa atilu hadhihi salaa guddal leen julli ji moo tax te doon tari suuratul munaafiquun da ko doon tari ci euh, moom ak xaaf tamit da ko doon euh, tari euh, ci wax nañ la sànq ci biir xutba yi da ko doon def di tari xaaf di to suuratu tabaaraka yi da ko doon xutba loolu moom léegi on dañ koy bàyyi topp ci shi'ar yi rek même bu dee yàqul lu bari di shu'ara rek di poème rek te wax dëgg alxuraan bi moom mooy li nga xam ni mooy li nga xam ne nit manula xutbaa lu ëpp loolu kon loolu gis nañu ko kon xutba bi gis nañ loolu ak yi nga xamante ne nii euh, loolu amaana nag mën nañu yem foofu euh, ci gàttal léegi nag bu waa ji paree mooy bu dee nit ki pare na Euh, julli ji bu ko neexee mu naafila comme ni ko nant ma lay saab saab doon dafa comme nekk ci saxiixu imaamul Buxaari yi moom saxiix yi euh, ci jële ci Seydina Abdullah ko nant ma lay saab saab da doon julli euh, après ajjuma moo tax mu ne moom say da doon julli ñaari ràkk yoo xam ne kërum la ko doon def waaye ku ko def ci jàkka ji loolu yàqul dara insha allah wallahu taala alam mooy këram la ko doon def moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon guddal nag julli bi moo tax kaana ibnu Umar Seydina Abdullah ibnu Umar daldi doom moom nga xam ne ba mu ko gisee mu koy def da ko ci doon roy yutiilu salaata qabla al jumaa wa yusalli ba'daha rak'atayn fi baytihi wa yahdu wa yuhaddithu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yaf'alu dhalik doon julli moom seydna abdullah ibn umar doon guddal avant ajjuma wa yusalli doon julli baadaha ginnaaw gi ñaari ràkka ca këram ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la doon def bokk na tamit bala mu dama ko naroon a fàcc li ñu tere mooy nga ñëw fekk nit ñi toog ngay jéggi nag seen doq yi comme ni waxoon nañ ko digguloon nañ ko sànni loolu yonent bi alayhi salaatu salaam da koo tere wax naa la nag gaa yi nañ war nañuy dimbali seen mbokk jullit ñi bay nekk foo xamante ne nii buñ fu am place ñu dem fa toog te bañ a bàyyi ay place ci kanam ndax waaja ko defoon yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ñuy sax imaamu Nasaa'i imaam Abu Dawud ak Seydina Ahmad ibn Hanbal musnadam ñu euh, solo ne abdullah ibn busr mu ne jaa rajulun yataxattaa riqaaba an-naas fa qaala rasulullah ijlis faqad aadayta wa aanayta mu ne yonent bi alayhi salaatu na benn nit dafa ñëw yataxattaa di jéggi riqaaba an-naas doq nit ñi mooy di jéggi di romb rek di dugg yonent bi alayhi salaatu wa ne ko qaala mu ne ko rasulullah ijlis ne ko toogal faqad aadayta lor nga nit ñi wa aanayta ba pare yow dangaa yéex ñëw mooy non seulement yow da nga yéex a ñëw ba pare di lor nit ñi ak ni ngay jéggee lool kon loolu da gis ne euh, lu ñuy tere la mooy ne nit ki tamit du ñëw di jéggi ndax loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne nii dafa siiw nga gis nit ñi di ko def sax nit ki du gis place ci biir mais day ñëw bëgg faa nekk saa di pousse di pousse nit ñi yéex a ñëw ba pare bëgg a nekk ca kanam lool ah, loolu nag. déedéet loolu bokkul ci li nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, li ñu santaane léegi benn masala wala nañ ko bàyyi mooy bu bésu it dajoon bésu àjjuma benn bésu it am ci wala bésu àjjuma est-ce moom day julli àjjuma dafa war ci moom wala déet loolu waa jumhur rahmatullah ñoom dañu ne euh, waaw tajibu alayhi al kooku bu jullee euh, bésu iid bi tabaski wala korite kooku après day julli jiwaat ndax euh, aay bi bi mu wax dafa leer biir ñi gëm yàlla bu ngeen déggee julli bésu kii na ngeen dem ngeen julli ji ak addila yi nga xam ne moom lañ gisoon am nag yeneen wax boo xam ne boroom xam-xam yi jële nañ ko surtout ci jumhurul xanaabila yi naka noonu Seydina Usmaan jële nañ ko ci moom ak Seydina Umar Seydina Ali radiyallahu ta'ala ñu ne kooku mën naa mën naa bañ a mooy àjjuma day rot ci moom sauf que waxu bu njëkk bële mooy waa jumhur Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañu ne waaw dina war ci moom sauf que bu dee ne euh, sauf bu dee ne ci village yi la jóge woon ñëwoon ci ville yi ngir dulli si kooku mën nañ ko ko teggil waaye ñu nekk ci ville bi moom grande ville bi wala dëkk bi ñooñu ci ville bi bokk ñooñu moom dañuy par la euh, xanaa bi lay nag ci seen mbooloo ñoom ñu ne ñoom seen jumhur mooy ëpp ci ñoom ñu ne non man day teggeeku comme ni mu ñëwee ci xadiis Seydina euh, euh, kii boobu Usman radiyallahu ta'ala anhu boobu ñu jële woon ci moom ba nga xam ne dañu dajaloo mu ne gaa yi képp boo xam ne man ngaa fekke àjjuma man nga ko fekke tey bés la boo xam ne dañu bés la boo xam ne dafa dajee ñaari iid ndax àjjuma bésu iid la ci jullit ñi voilà mu ne tey de yàlla daa def ñaari àjjuma ak bés bi daje képp koo xam ne bëgg naa fekk àjjuma ak ñun mu fekke ko ñi nga xam ne nag ñoom kiiwuñ ma jox leen ci ruxsa sa maa ngi dem euh, am na nag ñu ne nag dañ ne noonu loolu Seydina Usmaan wax ñi dëkkoon ci kaw li la ci jublu woon waaye du ñi dëkkoon ci dëkk bi waaye nu ci man di loolu mooy wax bi nga xam ne wax yi nga xam ne moo ci am euh, léegi aaya bi gisoon nañ ne la ne wazarul bay ngeen bàyyi ngir ñu jeexal ko benn yoon ngeen bàyyi commerce mooy ne yow ba bésu àjjuma bu ñu noddee nodd bi imaam bi toog ci minbar bi jaay lay xaraam commerce yooyu yaxantu day xaraam léegi nag ku ko def ndax bi ma romb la ne wazarul bay ngeen bàyyi ta annahyu yaqtadi tahrim eh, eh, eh, non yaqtadi loolu benn mooy ne léegi laaj mooy est-ce que léegi ku jaay après njaayam moom baax na wala baaxul loolu day dellu ci qaida usuliya laaj boobu halil na yu yaqtadi fasadul manhi anhu am la est-ce que bu ñu teree mbir day tax mbir ma ñu tere ku ko def loolu day tax mbir mi xaram wala déet loolu lu gudd la ci wàllu usul waaye ci gàttal hanbali yi ñoom dañu jàpp ne ku def loolu am na tamit ci maaliki yi wax wax jooju que ni képp koo xam ne da ngaa jaay jaay ma baaxul. jumhur nag dañ ne njaay mi baax njaay mi baax na waaye def nga bàkkaar ndax yàlla dafa tere ki nga xamante ne nii moo jaay heure boobu mais xanaa bi lay ñoom dañu jàpp ne euh, ku def loolu mooy ne yow sa njaay moomu baaxul voilà sa njaay mi baaxul nag mooy alal dañ ko jële baaxul hmm. ñee nag dañ ne baax na waaye nag def nga lu xaraam kon ci gàttal ci ahkaamul jumaa foofu lañ ci yem insha allah ngir bañ a gën a guddul euh, ngin mm, gudd na waaye loolu fadaa'il yi nag gëneel yi bokk na ci bésu àjjuma yooyu bari na ay jullit yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak yi ñu waxoon sangu bés bi ak fajar gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii mooy suuratu sajda ak euh, saar ba ca ba ca des waay ah, suuratu sajda ak saar boobu di wax nu mu tuddati waaye moom ci saar yu kii waaw akbar waaye yooyu yooyu lu tax ma fàtte ko oh sawratu sajda ak allahu akbar mooy hal ata ala al insaan walla suuratul insaan mooy ne da doon suuratul hal ata ala al insaan ak suuratul sajda mooy alif lam tam da ko doon tari ci fajaru Euh, jour boobu muy jouru àjjuma da ko doon julli moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon jullee euh, loolu nag li taxoon imaam Maalik doon ko doon bañ mooy ñi nga xam nekkul ne dañu baaxul déedéet ndax du gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon def mu ne baaxul mais dafa am juhaal yoo xam dañoo xam ne dañoo xamul jàpp ne même buñ tariwul suuratu sajda ñu tari beneen saar boo xam ne am na sajda ngir ñu koy woowee sajdatul jumaa ñu jàpp ne am ñoom dañu dem ba jàpp ne mbir mi tem mu nekk lan que ne àjjuma dafa am ñetti sujjóot mooy julli fajar looloo taxoon waaye loolu dañuy gis ne looloo taxoon waaye nag bu ñëwee ba loolu deñ ba ne loolu confusion boobu amatul bu boobaa dañuy delluwaat ci lële mooy loolu lépp dootu ci am loolu la waxu imaam Maalik boobu noonu nga koy dégg ak loolu la ci jublu woon waaye tamit euh, julli ci yonent mi alayhi bi su àjjuma bokk na yi nga xam ne moo ci gën a kii sangu yeeg yooyu waxoon nañu ko yeneen yi waxoon nañ la boo ci bëgg am nag lu gën a leeral ci ngëneel yooyu nga dem nga xooli zaadul ma zaadul fii fi hadi xayril ibaad alayhi salaatu wassalaam imaam ibn al qayyim wax naa la sànq si dina fa 33 mbir yoo xam ne ci fadailu yawmil jumaa am na yu ci imaam alxaafis daal di cité ci alfath reprendre ko ci imaam ibn al qayyim waaye boo bëggee lépp lépp ak détail yeeg yaatal bi Zaadul Ma'aad fi siirati xayril ibaad imaam Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayhi daal dina fay yaatal lool lool sax li nga xamante ne moo jëm ci loolu kon nag ñun walillahi alhamdu wal minna dañuy yem foofu tey ci àttee yi nga xam ne moo jëm ci wàllu àjjuma ñàkkul ne am na yu ma fàtte waaye même bu ma ko fàttale ko amaana duñ ci ñëwaat après nag ñu continuer ginnaaw bi nga xam ne ci la ñuy ibn Sa'd rahimahullahu taala anhu wa arda na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon mu ngi ko thumma axrajahu llahu min bayni adhurihim yawma aljumaa suñu boroom daal di koy génn ci seen biir waa Quba bésu àjjuma boobu mu ne fa adrakat rasulullah mu daal di dab yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aljumaa jullit àjjuma fii bani Saalim ibn Awf ca waa banu Saalim ibn Awf fa sallaha mu julli ko fil masjid alladhi ci jàkka ja nga xam ne fii batnil waadi mu ngi ca euh, xurwoo wale ca biir xurwa ca diggu xurwa waadi di xuru raanuuna di raanuuna mu ne fa kaanal mu nekkoon awwala jumaatin première jumaa ajjuma yoo xam ne sallaaha julli na ko moom alayhi salaatu wasalaam bil madina foofu la ci madina léegi nag foofu la yem bii ñëw ñu àggale